bu ñu leen ko joxee ñu naan budget yi réer na de toute façon gars yi ils sont responsables te bu boobaa dinañ leen topp ay daan dinañ leen teg ay daan non seulement dinañ rembourser te bu boobaa imam bi ci boppam mën na leen a tanzir muy euh, ministère waaw mais léegi de toute façon du ngeen yem ci fay kese mais di ngeen fay nee ñu tegaale leen ci beneen daan amande yu saf yoo xamante ne nii dina tax képp ku ko naroon a defati dina ko xalaataat kon nag mu ngi noonu Ah, boo yónnee ay nit jox leenu mission la mission ba laaj boo nang leen ci jàppale boo leen ko mënula defal lépp mu jam mu metti it yow loo ci man na nga ko def en tout cas bañ xam new def nga li nga war a def fi sa fi sa fi sa euh, man man toll fattaqullaha mastata'tum ndax dee leen ragal yàlla seen kem kàttan waaw léegi ima bokk na ci liñ ciy jàng li Seydina Jaabir ne Seydina Abu Ubayda nag bi affaire yi méttee kaana yu'tina kaana Abu Ubaydata yu'tina tamratan tamra <laughs> waaw mooy loolu dañ ciy xamee dana dox jox benn tàndarma ku nekk benn tàndarma par bés loolu dañ ciy xam ne mooy gis nga bu jiit boo jiitee dara il faut ngay jël ay décision parce que wax nañ la am na riwaay yoo xam ne ñoom seeni zaat dafa ñëw ba jeex seeni provision gis nañ ne Qays ci yeneen riwaay yi même imam Muslim moom la mujjee indi bi muy tegalee xadiis yi mooy ñetteel bi ne dafa am benn waay bi mu naan benn waay boo xam ne dafa loj na jëleem ñetti jëleem lojaat ñetti yoon ñetti jëleem après sayna Abu Ubayda tere ko ko te wax naa la kooku ki ki ko am na yeneen riwaayu leeral ne ki ko xelal lool mooy naa Umar radiyallahu anhu moo ne ko ah Qays mii li muy def te ngoo bàyyi ah loolu mooy ki jiite daa war a jël ay décision ci jamono yoo xamante ne nii affaire yi bu kiiwee il faut pas mu nekk fi non c'est que affaire yi on est tous égaux affaire yi ñun ñëpp bokk même bu dee dañ maa jiital garaawul ba doo jël décision déedéet waaw yonent bay saa saam suñu borom dane ko wa shawirhum fil amr waxtaanal ak sa eh, eh, saxaaba yi ci mbir yi mooy bien sûr yi nga xamante ne mën nañ ci sottante xel noo am na yoo xamante ne nii kenn du ci sottante xel waaw loolu amul sottante xel. mooy par exemple bon waa julli de jot na waa dañoo war a julleem yëpp déedéet waxtu wi waaj a wees amul sottante xel loolu kenn du ci fii wala weer wi de feeñ na waa dañoo war a woor wala déet loolu kenn du ci laaj benn amul ab lool loolu amul ah loolu amul kenn du i laaj dara waaw wa shawiruhum fil amr waaye lan la ci teg fa idha azamta a fa tawakkal ala allah fa idha azamta fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin yow jiit bi del waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo la jiite ñoo ñoom la jiite ñoo la jiital dee leen consulter di leen laaj seen xalaat ci mbir yi nga xam ne war nañ cee joxe seen xalaat waaye boo ñëwee ba dégg xalaat ñëpp nga war a jël décision fa ida azamta boo dogoon ak jël benn décision nag ci wax yee wala sax yooyu yëpp nga teg leen nee ndax gis nga ne li nga gis a gën a jaadu moo gën a euh, euh, mëdd moo gën a war a jara topp wala kenn ci ñoom benn xalaatu kenn ci ñoom nga jël loolu nag bu boobaa nga dogu ne lii ngay def fa tawakkal ala Allah na nga wàkkirlu ci yàlla te jël ko waaw waaw na nga wàkkirlu ci yàlla bul wàkkirlu sam xel rek jàpp ne waaye man maa leen dina muus malgré de je fais semblant de les écouter ah mais après je sais que li ma sama bopp jox déedéet wàkkirlu ci yàlla ndax boroom bi dafa sopp ñi nga xam ne ñooy wàkkirlu waaw kon moo tax il faut njiit di mën a jël ay décision bépp njiit boo xam ne bu problème amee mënula jël décision à chaque fois mu naan on va consulter on va consulter on va consulter gars consulter dem ba nii la consultation bi am résultat mais jël résultat lii lañ wax au lieu mu doxal loolu parce que finalement am na jamono yoo xam ne loolu ngay def waaw moo tax yonent bay saa saam keroog keroog Uhud keroog Uhud keroog Uhud li nga xamante ne nii moom la doon def mais est-ce que est moom looloo doon xalaatam ñu génn di fekk waa Quraysh fi nekk ci biti mukk moom dafa gisoon dafa gisoon ne nañ leen nañ leen nañ leen des ci dëkk bi waaw embuscade leen ndax ñoo leen ko gin a xam ndax ñoo leen ko gin a xam ndax ndax ñoo leen ko gin a xam waaw loolu la gisoon waaw naafiq bu man di Abdallah ibn Ubay gis loolu ak ñeneen mais bi ñeneen ñi gisee ñoom Seydina Hamza ak ñi demul woon Badar ñoom ñu bu gis ne ñoo ëpp mais neewul ne maay yonent bi sallallahu alayhi xanaa moo gënoon a yey ci ci loolu moom mi yàlla yu euh, wax yu xanaa moo gënoon a yey ne sama xalaat daal moom laay def jeex na mais teewul dafa waxtaan ak ñoom nettali leen géntam gi mu gis ne leen man lii laa gis waaw. ne inni man gis naa sama bopp ma jël sama ñaari loxo dugal ko fii dir'in hasina fa awwaltuha al madina sama ñaari yoxo ma jël ko dugal ko ci benn mbubbu koŋ bu bu tabaax mu ne ma daal di koy interpréter Médina yooyu yëpp pourtant neewul ne lii yàlla wan na ma ko te wahyul anbiya xaq géntu yonent yi dëgg la waaw mais comme que li ñu bari lii lañ wax ñoom Seydina Hamza radiyallahu anhu mu dafa wooroon ne man sax wat naa ci yàlla ne du ma dog sama koor gi lu dul ma génn ci biti xeex ak waa Quraysh yeneen saa salaam gis ñu wax loolu mu dem ànd ak Abu Bakar Seydina Umar radiyallahu ñu solal ko yi mbubb ko ngam ak lépp waaw kon loolu te pourtant loolu nekkuloon affaire <laughs> kon wa idaa azamta fa tawakkal ala moo tax bi mu dogoon ne léegi day jël avis wu moo tax lu mu leen wax da leen ne léegi comme que noonu la nag. gaay na euh, gisaat seen bopp ne yéen seetlu ngeen li ngeen def yéen yeneen saa saram bëggulóor a génn ngeen fexe ba puusa ko dem leen waay oh ngeen wax ak moom ne ko bàyyi nañ mbir yi sa loxo loo ci def noon la ñu ñëw wax ko ko mu ne déedéet laa yanbaghi li nabiyyin idha labisa lamata yellul ci benn yonent bu yàlla ma mësa yónni bu solee yéere xareem lu dul mu dem ba dajeeg ba yàllay dogal la muy dogal waaye du ko dindi fekk loolu amul mu ne leen nag yéenay gañe waaye in sabartum walakumun nasru in sabartum di leen dégg di topp li ma leen di wax bu ngeen déggee di topp li ma wax yéenay gañe mu wàcceel bi ci yàlla delloo saxaaba yi ci yàlla kon te pourtant lam dafa loolu nekkul woon sax amee kon mooy njiit day mën a jël ay décision soit mu nekk décision boo xam ne moom moom la gis bu jóge ci moom wala bu ko keneen xelal wala ñeneen te bu boobaa au fond jaar dina am ñu mu bàyyi mais bëggoo nekk fi bëgg a neex ñëpp loolu man da nekk moo tax façon président yooyu ñooy président yi yées nga xam dañ leen di pal il n'arrive pas à prendre une décision dañuy tardel réew bi ci yoo xamante ne nii foo jaar ñu naan on va faire un référendum local parce que voilà gars yi projet boobu waa gox bi kaas nañu ne nanguwuñ mais sauf que waa gox bi daa am ñuy manifester am ñeneen <laughs> ñoo xamante ne nii d'accord nañ ci léegi ñu ne nañ leen def un référendum comme ni mu fi xawaroon Notre-Dame-des-Landes <laughs> si vous suivez bien <laughs> Notre-Dame-des-Landes temps président Hollande <laughs> waaw des Landes temps des président Hollande en France aéroport bi ñu bëggoon a yokk fële defar Nantes nga projet bu yàgg la woon waaye gars ñëw def di référendum ñu def référendum ñi ne nañ defar aéroport bi ñoom ñoo ëpp mais xam nga rek même Macron Macron mi fekk na ko affaire bi après mais liñ mujj ñu mbir mi mooy lan moo taxoon mu yàgg parce que mañ a jël kenn du jël décision ba affaire yi gën a waaw nit boo jiitee da ngay am jamono joo xam ne il faut savoir prendre une décision waaw léegi nag boo ko jëlee fa tawakkal ala Allah en tant que jullit wàkkeerul ci yàlla kon Seydina Abu Ubayda looloo tax mu jël décision gis ne il faut être responsable këne nag yàppaa ay ñun ay saxaaba lañ yeneen saa salamu ñu yónni ça veut dire que kon lépp lu ñu yor ci alal nañu def lu ñu neex da dina barkeel affaire bi yàlla lañu àndal léegi baax na déedéet dafa gis ne affaire yaa ngi jeex mu dóor benn kii ne léegi moom benn affaire la sëq di sëq di leen joxati amat kenn dootu fi joxati lool benn tàndarma par bis benn <laughs> par bis waaye it dañuy jàng ci mbir mi que mooy mu'jiza yonent bi sallallahu alayhi wasallam li taxoon Seydina Abu Ubayda comme li ñenn ñi wax ne boo gisee Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu mu mu mu garde woon bu baax saak bii nii mooy lii la doon ragal ñu dem ba ñoom provision yi ñu indil seen bopp jeex mais xam na ne bi leen yonent bi saa saa jox barke bi da ciy ne te maadaama ñu ngi ciy jël di joxe même bu doon benn yooyu di jël di joxe te loolu gis nañ ko Seydina Abu Abu Hurayra ak yooyu ak sayyidatu Aisha radiyallahu anha yoo xamante ne nee man ba ren saa salam génn àddina wala dafa ci doon dund mais ba bañu ko seetloo wee di seetlu affaire ba di xool li lañ bët la mbir ma jeex Seydina Abu Hurayra pare <laughs> sa saagam boobee mu defoon tàndarma saa bu bëggee ren saa saa jox ko ne ko sa boo bëggee day dugal loxo bi rek xëcc waaye buñ ko génnee di compter benn bés l'affaire jeex <laughs> tuuti lañ ci teg mu jeex <laughs> waaw mooy loolu la. mu xam mooy barkeb yonent bi alayhi salaam bi nga xamante ne nii loolu moom bari na bari barke bi yàlla def bi muy def ci ñam yi nga xam ne moom la jox nit ñi ni mu koy bari la ci loo xamante ni trois cents personnes quand même armée de trois cents personnes mais loolu mooy tàndarma ja xoolal trois cents yow imaginer ñu jël trois cents tàndarma def ko ci benn saak nan la war a toll mais dina bari trois cents doomi tàndarma te jour bu nekk ñu yokk kenn loolu est-ce que yaakaar nga ne euh, sac bi daa defoon ay milliers de milliers de tàndarma mooy barke bi la rek day dugal saa buy dugal di joxe rek affaire bi moom mu ngi fi beneen tàndarma te nag tàndarma boobu li muy ndaw ndaw ndaw waxoon naa la bi ñuy tàmbali ay aywa nañ def ku ku bëgg defal régime boobu seet <laughs> cinq jours laa la may nga def régime boobu nga seet ndax di nga tenir waaye <laughs> du am nga tàndarma ji sa wërgoo bi ah, aywa defal. <laughs> benn tàndaar mala wa barbes boo kiiwee nga naan ndox amul lekk poma ki banaana de yooyu sax doo ci jaar mukk benn tàndarma naan ndox mooy sa li ngay dund par bés cinq jours nga seet waaw <laughs> ah, moom di <laughs> nga nekkee ne lii moom xaaral kenn gisuma xaaral ma def li bàyyeen xam <laughs> waaye kon mooy loolu noonu mooy barke bi yonent bi alayhi salaam li nga xam ne mooy barakat bi ko boroom bi defaloon nga xam ne ñam yi ni mu doon bari malgré loolu gars yi dañ doon jël rek dañ doon jël di di utiliser euh, euh, di jox euh, bis bu nekk mu jox kenn te loolu li muy ndaw ndaw ndaw suy naa jaabir ne fatak fii naa moo tax tabi'i yi Abu Zubayr wala Wahb ibn Kaysan ne ko mais loolu la leen doon jariñ mais benn tàndarma mais mais mu ne mais doon nañu doy moom lañ doon macc ah, naan ci ndox duñ ñëw rek yéey ko duñ ko bëgg ñëw rek yéey mu jeex <laughs> dañuy ñëw di ko macc ngir xaw a tamit eh, yëgaale neex bi ngir gën a mën a sant yàlla loolu dafa am solo lekk lu neex ngir di gën a mën a sant yàlla mais jàpp ci ñax mi te yow nga mën a am leneen di matt te naan damay sant yàlla ma ne sawaay <laughs> summa tawalla ila dhilli la wax sayna Musa alayhi salaam ba mu defalee mbokki doomi góorug Madyana ga goo gële doomu jigéen yoo yële rootal leen mu tàng jër jamono ju tàng jër lu mu def summa tawalla ila dhilli ginnaaw gi dafa dem ci ker gi te pourtant naaj waa ngi foofu demul ci naaj bi waaw kon nag ngir gën a mën a sant yàlla yow itam boo amee loo xam ne lu neex la koy savourer ngir gën a mën a sant yàlla loolu dafa am solo waaw moo tax dañ ko doon màcc ñoom <laughs> waaw waaye it kon loolu lu ñuy jànge fii la muy loo xamante ne lu ama am solo la barkeb ñam ñoo xamante ne ni yonente bi alayhi salaam ak ni ko borom bi defaroon waaye it <coughs> bokk na ci jàng waxoon dañ ko këne eh, day ware ne eh, eh, jamono yooyu seen dund gi metti woon na waaw ba moo ta taabi'i yi ñoom bi leen ko sëy naa Jaabir waxee affaire bi da leen jaaxal da leen jaaxal comment il comment ils arrivaient comment ils arrivaient à vivre avec une date par jour waaw comment une date par jour mooy jamono parce que jamono weesu kii euh, dox na borom bi ubbi na buntu xéewal yi xéewal yoo xamante ne nii ñoom euh, ñoom euh, kii xéewal yi ñoom dañu jaaxle woon lii man la mën a nekk waaw mooy kon xéewal yi daa gën yokk waaw nañ ciy sant yàlla nag te bañ di déglu ñi nga xam ne ñoo naan ñu àddina bi daa gën a naqari àddina bi yow waxoon naa la ko gis nga lii ngay am léegi ci bépp domaine nag mu mu mu accessible lool xoola woote xoola crédit téléphone daanaka loolu kan nga gisati mu toog di jooy surtout bu dee ñu nekk France ay léeg-léeg nga gis ay forfait deux euros yoo xam daanaka man nga ci wax lu la neex par mois lu mu bari bari yow yow. gars yi li nga doon xew am nay jamono fii fii fii fii fii fii wóor na korite da doon jot wala tabaski nit di la yónni SMS sa xol da ngay tiit si da nga naan yee mooy jënd crédit rek crédit ah en plus da ngay jënd lu yi ne la yow quinze vingt vingt vingt SMS nga am droit te ci woote nga nekkum étudiant étudiant boo xamante ni nii ñaari salaamaaleykum yoroo. mu leer na nag ñii di la yónnee message sa waay ñu ngi xaar nga tontu dayo amoo loo tontoo sa waay gaan si la illa léegi message message yaa ngi commencé dal loolu loolu kat loolu boo koy wax nii exagéré gars yi ñaan ça est-ce que newul d'exagéré loolu fan la am wala wallahi affaire bi fii dafay amara ah. <laughs> waaw te loolu yàggul loolu yàggul laa wax yàggul matul vingt ans tellement affaire bi ni mu ni borom bi soppi mbir yi ni mu gën a gaawe waaw ñu bari avant année 2000 yi bu ñu bëggoon a woote seen soxna bu nekk ca ci région yi Dakar lañ doon ñëw man mii xam naa ci ay cas ngir seen so seen borom kër bi nekk États-Unis wala Amérique wala wala Italie wala feneen man leen a jot waaw léegi ngay toog dans mon Bawol natal dans mon Saalum natal dans Fuuta natal waxuma la dara yor sa whatsapp bi la woo di wax ak sa ndey mu lay xool nga koy xool mu lay wan nga koy wan kër gi naan waa kii di romb mooy kan la diw de moo jaar noonu waaw moom moom moom nangam ak i nangam <laughs> mais ba pare ñu takk kas quoi mel ni loolu lépp amu fi mel ni loolu lépp amu fi waaw mel ni loolu lépp amu fi quoi tellement ay casquette lañ waaw moo tax naa Jaabir bi muy wax lii gaa yi jaaxle mais ñii nan loolu noonu temps yàggul jamono ji mu xewoon ak ñoom ñii ah moom mi ko dund mujj nii di leen ko nettali ah. du beneen nit du beneen génération la leen di nettali boo xamante ne nii moom gisu leen moom mii moo ko dund di leen ko nettali taalibe yi dañoo jaaxle ba muy lii lan la lu mu ne ah dañ waroon màcc <laughs> naan ci ndox jeex na kon nag loolu nañ ciy bàyyi xel waaw. waxoon naa la quant à inflation ak yenn yi nga xam ne ñun suñu ginaanaanig bopp la loolu suñu affaire la waaw ndax bu dee lépp loo nar koy jéebaani te yàlla may la ndox may la may la xel may la lépp loolu lu la dal yaa ko teg sa bopp voilà yaa ko teg sa bopp waaw kooku fala mën na illa nafsak yow bul ŋàññ bul yeddalul sa bopp waaye bokk na ci liñ ciy jànge mooy ngëneelu dem ci yoonu yàlla waaw dem di xare ci yoonu yàlla biñ demee conditions yi metti waaw hein mooy inna allaha waxoon nañ ko fan yi ida ahabba abdan ibtala borom bi bu soppee ab jaam da koy da koy natt wa in sabara tabaa bu muñee nag mu daal di koy bijj ñii bi ñu muñee ci lekk condition yu metti yi dund gu metti gii bay lekk di yëy ay xob di ko lekk di ko tooyal di ay ay loo xamante ne gëléem yi lañ ko doon jox waaye dese benn tàndarma lañ doon dunde ñu muñ loolu te yàlla tax borom bi wërsëgal leen benn kasaaloo benn lu raw mbaa kë comme mbaa këll rek façon mbaa këll la façon balen waaw ñu man cee la des ta fan trente waaw mu defal leen loolu le waaw ndax inna ma'al usri yusra mu ngi ànd ak metti di saasu de yusra ay ay ak yomb yomb waaw ak yomb yomb waaw wa wa inna sabra wa inna nasra ma sabra ndimbalul yàlla mu ngi nekk moom moom muñ ñoo moom la lëmas boole yen waaw wa inna ma'al usri yusra gisoon nañ fa xadiis boobu le te dëgg dëgg ma'al usri ànd naag li nga xamante ne mooy ay ay ay ay ay mettit bu amee yusra ay yomb yomb kon loolu la boo muñee rek ku muñ li wolof yi naan ku muñ muñ waaye nag bala ngaa muñ foog nga nangoo muñ nag waaw kon ngëneelu dem ci yoonu yàlla waaye ngaar daajoo bépp coono bu fa am te tamit mu bañ a nekk lu xew gaa yi kaas gaay yi nàngam nangam ak nangam waaye <coughs> li ñu doon wax ba ko fàtte mooy day naa Qays ibn Sa'd ibn Ubaada li mu doon def radiyallahu anhu nga xam ne moom moo doon engagé wu gis benn kaw kaw comme que armée bi gis nañ sonn nañ neewul ne noo man naa fexe waajal defar sama affaire loo xam ne man dinaa man di dund bu ngeen nekkee mbooloo ñenn ñi di nekk ci ay nga gis ñu commencé nekk daa des difficultés yow nga am possibilité génn leen ci waroo hésiter même bu dee dangay ngay ngar daajoo yoo xamante ne man na metti parce que xay sunum doon def ah mais da doon lépp daa lépp ñetti jëléem benn kaw kaw bu bokk ci waa Juhayna ba pare daal di koy loj waaw te bi mu ko lojee neewul man maay man maa ko kii man maa kii ëppale non du ko séddoo ñépp waaw du ko séddoo ñépp te tamit Seyna Abu Ubayda radiyallahu anhu am na ci yenn riwaay Seyna Jaabir nee bi affaire yi commencé metti dafa dajaloo dafa ne nañ dajale ku nekk liñ fi andi ci ay laaj ñu dajale ko léegi bu ko defee ñu bokk ko loolu it naroon naa ko fàtte dañ ciy jànge ne problème bu amee genre famine wala ñu commencé nekk am benn njiit mbir mi kii mooy possibilité nekk ci xale possibilité mu jël lépp lu fi ku nekk andi amatul ñu naan bon man maa ko non non parce que l'intérêt général amul ñu naan mbooloo c'est étonnant lii man la c'est beau ça pour góor la c'était pour moi non non non non non ça <laughs> non ça c'était pour moi je l'avais préparé c'est ma mère qui m'a non dañuy dajale lépp lépp dajale séddoo ko à la ga à légal na la à la légalité dans la légalité à légalité ñépp dolloo ci waaw kenn du ko tudde tooñ ay jël ngeen àqu jàpp non ah moo tax yonent wala saa saam la mu doon tagg ashari yu ne banaan moom ci ñoom la bokk moom ñoom ñu bokk ci moom mu ne ñoom dañoo bokk mooy mbokk Seydina Abu Musa al-Ash'ari yi dëkkoon Yaman radiyallahu anhu ñoom bokk nañ ci seen jikko yu rafet yi mooy bu bu famine amee wala ak ak problème dëgg lépp lu ku nekk amoon dañuy dajale lépp ñépp amul kenn maa ëppalee man li ma yor ñeneen ñépp bu ko defee après ñu séddoo ko à l'équité ñoom ñépp ñu tolloo ci yonent bi saa saam tagg leen ci loolu waaw tagg leen ci loolee te loolu Seydina Abu Ubayda def te c'est la première gis lu mel noonu waaw bu taxawee intérêt personnel yi day dàqu waaw day dàqu euh, moo tax xoola keroog Uhud bi yonent bi salaam di dem fa nga xam ne mooy Uhud woon a waa Quraysh yëg leen comme que ñoom agsi nañu boyal seen seen fas yeeg seen jëleen yi ci caawa Médine ak seen tool yi ñu naan ko tël ngir ngir ngir bonal xol ñoom <laughs> seen waa Médina mer loo leen yonent bi saa saa bu pare campé ca midi yonent bi saa saa ne kan moo ñuy tegtal yoon woo xam ne dañ koy jaar ba ba agsi foofu te ñoom duñ ñu yëg mais am kenn ku ne man léegi nag mu leen di yóbbu mais comme que bu boobaa doo jaar ci yoon yi ñu miin te xam ko sinon dañ lay yëg mu jaar ci yoon yu difficile ba ñëw ba agsi ci toolu naafiq bu bon bi di Mirba di Mirba al-Qaysi waaw toolam il fallait armée bi jaar ci fekk Mirba mu nga fa am naafiq la boo xamante ne nii dafa silma xawoon <laughs> waaw mu nekk ci tool bi dégg dégg dégg dégg ah, gëléem yi tànku gëléem yi yooyu ak nit ñu bari ñi. mu xam ne yeneen tubaab saa saab la libre armée la mu naa ne eh, yow Muhammad <laughs> te nee na jullit la de <laughs> permettre ma la ngay jaar ci sama tool bi waaw te sax <laughs> bu ma xamul bu ma bu ma xamoon ne dankub suuf bu ma ko tibbee ci sama tool yi sànni ko du dal lu dul ci sa xar kanam gi konoon tegoon dinaa la ko xañ gaa yi jore way kaa bay na jug wayu cekk mbir maa fa nekk bal du koy bantal yeneen saa salaam ne leen da'uhu bàyyi leen ko <laughs> fa inna hadha al a'ma dafa silmaxa xol laata muy silmaxa ay gët ndax borom bi nee na fa innaha la ta'ma al absar walakin ta'ma al bi nee na bu ngeen di seet silmaxa bu leen seet génn naan diw mais du gis ke kii non voyant la aveugle la non non non mu ne non non sil li silmaxa mooy xol yi nekk ci dënn yi loolu sa xol muuru ba mënoo gis leeru l'islam leeru yàlla kooku moo silmaxa même bu dee moo gën a baax ay vision de vue ngay gis lu sori kooku ci yàlla kooku mooy ki ki silmaxa waaw <laughs> waaw mu ne bu bu bëti yii nii ngeen di xoole du loolu mooy silmaxa dëgg dëgg de silmaxa dëgg mooy wu xol te loolu moo dal mariba ba pare borom bi tegal ko ci mu silmaxa beneen bi moo tax mu ne da'u yeneen way saa ne bàyyi leen ko fa inna hadha ad-darir fa inna al-a'ma ndax bi moom a'ma al-qalb wal basar dafa silmaxa xol waaye ak ay gëtëm mais lan moo tax mu jaar ci tool boobu parce que amuñu woon intérêt général dëgg la lii toolu mariba la mariba ko moom c'est son intérêt personnel mais intérêt armée bi dañuy nekk naan boo ngir garder intérêt yi Mirbaam yi benn nit tax na ñu jaar koo xamante ne waa Quraysh mën na leen a yëg embuscade leen rey ñu bari kenn du ko def kenn du ko def waaw waaw kon loolu intérêt général ak intérêt yooyu looy am mais waxuma la ñun niñ koy doxale léeg-léeg nga xam ne ci tooñ kese la teg waaw parce que ñoo fi nekk nguur comme que gars yi ay opposants lañ ñu dem ne boo fexe fa ne dañ fa am ay projet forcé ne par force bii lay jaar jël seen alal yi même bu dee d'accord ngeen ci loolu teguur ci diine waaw alors que ñi nga xamante ne ñoo ànd ak yow ci wàllu couleur politique ñoom moom ñoom moom moom defoo leen noonu loolu da ngay gis ne li ak ndëngate la te loolu moom sori na ak li l'islam di woote xaaju la bokk ak li l'islam di woote moom kon nag mu ngi noonu kon Seydina Abu Ubayda daal di dajale alal kii yu yëpp waaw <laughs> waaw mu dajale lépp te loolu gisoon nañ ko tabu keroog bi Seydina Omar radiyallahu anhu ne yonent mi alayhi salaam biñ ne ko ne saa salaam ah mbir yi metti na comme lii la woon mooy ñoom lii lañ doon demee xare dañuy dem xare provision bañ amoon jeex tabu keroog yoo xam ne Seydina Omar nee na mais mar nañ fa façon mar yoo xamante ne dafa mel ni suñu baat yi suñu baat yi da doon xottee ko dafa mel ni dañoo jàppoon suñu baat yi di ko tiir jël paaka di ko di ko xotti tellement mar gi ñu maroon. nit ñi ñëw ne yonent bay saab mais est-ce que duñu dooñu permettre nag suñu géléem yi ñu fi indi ñu am yuñ ci loj ah yonent bay saab ne leen waaw léegi bi ñuy laata bi ñuy laata ñu koy def ñu gis ñu dajeek Seydina Omar mu wax leen ñu wax ko ne yonent saa saam boo leen jox ndigal ci loolu mu ne xaar leen bu leen defagul dara ñëw ci yonent bay saab ne ko yonent alay saab damay ragal boo joxee ndigal ci loolu ñu war waay yi day manqué de ñun xare lañ jëm xare bi amagul ñu soxla ay gëléem yoo xam ne moo ñuy yóbbu ñu ko logee moom loolu est-ce que dina kii wala bu ñuy dëpp ak yooyu ak xare bi ah man nag li ma gis Omar waaw wax naa la boobu bañ koy gis laa leen tekki bu bul ñëw rek ne man d'accord ma ci idée bi ba pare toog léegi wasalaam dem naa sama yoon déedéet boo nee d'accord ma ci idée bi yow fexeel joxe une solution Seydina Omar bi mu nee ren tamit saa saa man gisuma ah yeneen saa saa loolu est-ce que ñu ko defee du ñu xàllal baxru de di dinañu manqué monture Euh, ba pare mu ne ko man li ma gis mooy yow yàlla euh, miinal na la te defal na la euh, barki ci say ñaan léegi nag damaa bëgg man li ma gis mooy nga woowaa arme bi lépp lu ñu fi am ku ci yor dara ci wàllu lekk loo indi sunguf ku indi sunguf indil tàndar mag yu li nga ci dese indil lu waay yor nga indi bu ko indee ñu dajale ko bu ko defee yow nga ñaan ci la allah an yaj'ala fiha baraka amaana yàlla def ci baraka ndax yàlla yow miinal na la say ñaan di ko nangu yonent way saat saam ne kon nañ arrêté nañ def lool ñu dajale mbir mi Seydina Omar radiyallahu ñu dajale affaire bi yonent way ñaan ci nit ñi dañoo ñëw di sëq <laughs> di sëq ku nekk ku duy say affaire ba fa nga dem te affaire bi nekk noonu te lu tuuti la ñu ci benn benn benn sër lañ ko defoon armée boo xamante ne ay 3000 lañu waaw ñoom ñépp ku nekk sëq ci affaire loolu pour wal la mooy dajale alalu ñépp temps jamono yu metti ngir ñépp bokku waaw ñépp bokku waaw mais loolu ki ko man mooy koo xam ne dafa jub mais ñun xam nga ne suñu façon yii ñu yor mooy jamono dañ koy def ñoom seen yoon lewu ci yiñ naan intérêt général di yàqal alalu ñenn ñi ñoom seen bos wala seeni partisan ñoom moom kenn laalu leen ñu ngi leen di far di fructifier seen mbir di gën a dox kanta nag ki nga xam ne moom ennemi politique lañ ko wala adversaire politique lañ ko jàppe ñu koy ñu koy ñu koy nappaaji ci loolu loolu nag du dara moom waaw ñun sax heureusement bu ñun li def dañ koo tegul sax ci turu diine ñun nee nañ ay layikaar lañ banu layikaar wal iyaadu billah kon loolu lu ama am solo lii nga xam ne ñoom noonu la doxale waaye sëy naa xay ñu gis ne mooy nit ki boo gisee comme li ñu wax sànq say mbokk wala ngeen nekk ci dara méttit am il faut ñu savoir trouver des solutions moom dafa jël engagement ne léegi ce qu'il moom day leb <laughs> mais tamit loolu laaj woo ñu la ko doon bi ñu koy wax nee na boo yow itam nit da am xel waaw da ngay am xel Seydina Omar radiyallahu ah, xam nga xiif lool xam ne da ngeen ci àll bi ci eh, koo xam ne moom mu ngi leen di lojal ay <laughs> rek ah waaye de mu baax na moom mais mais neewul Seydina Omar radiyallahu bi ñu gisee waa ji def ko defaat ko mu xam ne lépp ci leb la mooy lu mu endossé la ne waa ji ne ne kaw kaw bi lebal ma ñetti jëlee mu lebal ko <laughs> mu lojal ko arme bi ñu newaat déet mu laajaat mu laajaat bi affaire yi jeexee euh, affaire yi mettiwaat mu demaat lebaat ko ñetti jëlee <laughs> affaire bi mu bare ma Omar radiyallahu anhu Seydina Abu Ubayda mais kii Qays ten koo wax mu bàyyi li muy def parce que lim ngir xalaat moom neex na ñuy lekk jëlee mais moom nag kaawam parce que bu ñibbee day nekk en difficulté na mën naa dem du ko fay ay bor topp ko moo tax nit dañuy am xel waxoon naa la ko boobu bi jataay bi ñu bala bu ko jiitu mais loolu dañ ciy jàng ne yow bu la nit di dimbali waaw di dimbali parce que na nekk situation bu metti waaye yow nga dem ba découvrir ne da koy sawaay lim may dimbalee sawaay il se prive de affaire yoo xamante ne ay nécessité la ci moom mu bàyyi ko ngir man yow nga xam loolu sawaay bul nekk rek toog rek bëgg laa facilité comme ñun wolof yi niñ koy defee ah non grand bee ngi kaaw bi ah te yow grand bi <laughs> wala booy baa nga kaaw ba ah. wala suñu bàyyi nga kaaw ba ah. il est en Italie ah. grawuloo yow nga majeur man a commencé ñenn ñi sax di liggéey ke jàngi am lañ doon jàngi pare nañ ba am seen diplôme am seen dara di jàng di bàyyeeg moom waa te yéen booy bi ngeen di wax seen frère bi moom ba léegi wala seen grand bi wala seen seen sœur bi wala seen xawma lan bi moom ba léegi amul këyitu gën amu ko te yéen ku nekk yéen am ngeen liggéey ba am ci liggéey léegi est-ce que xalalu na ngeen xam lool ba pare ngeen toog rek di nangu mu leen di yónnee noonu yéen ngeen toog di baddaxal mandat quoi non vraiment ñun on est des des faibles a tax Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu gisee affaire bi mu ne mu ne Seydina Abu Umayda man foog naa Qays foog nga wax ko mu bàyyi li muy def de waaw xam nga kooku toppul intérêt yi boppam xool il faut nga xool intérêt yi ki moom tamit waaw da foog nga xoolaale ko di ko sóoraale te boo découvrir ne ndekki lii lay daj ngir man non sa nga ne ko noo wax dëgg yàlla moom gërëm naa la sant naa la mais léegi moom affaire bi alhamdulillah borom bi kenn na ma ci quoi waaw ñu ngi lay sant bu baax mais léegi man nga koo arrêté.